di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walaa tamshi fil ardi maraha innaka lan taxriqal arda wa lan tablughal jibaala tuula suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di waxti laaya fanweer bi ak juróom ñaar fii lañu yemoon moom lañ gisoon ci jataa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ba léegi ci nga xam ne ni moom la digle te tamit dafa nekk lu xaram lii muy wax nii di ko tere nii dafa nekk lu xaram mooy wala tamshi fil ardi maraha <coughs> bul dox ci kaw suuf si di rëy rëylu di jàpp na yow di yëkkati say mbagg na yow nit ñi <coughs> fii mu ne yow daal moom yaa leen féete kaw di nit ñi de oh, mu ne bu ko def de in naka dëgg-dëgg yow di kontaan mooy kontaan du loolu lañ tere mais kontaan goo xam ne sa bopp ngay samp daal di suul borom bëgg a suul xéewalu nga xam ne mooy mu na mun'im mooy ki nga xam ne moo la xeewal kon mu ne bu ko def de moo tax waxoon nañu ko tuddoon nañ ko fi tuddadi ko ka yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon tudd doon nettali waaja nga xam ne dafa gënoon nag xëy sol ay yéreem nag di rëy yu luy rafet génn di rëy rëy lu suñu woroom daal di koy pëtëxal ci suuf si mu nga fay dugg di dem di bër di dema dema dem ba yawmal qiyaam kon nag wal iyaadu billah loolu lépp day wan ne lii lu xaraam la de mu ne ko na nga xam yow doomu alayhi salaam lan tahriqal arda yow kiy nganda ngandaloo ko yëkkati sa bopp ak jàpp ne way al kibriya ak réer a dugg de xamal ne mos manoo xotti suuf yi de ak loo mën a réy réyloo walan tablughal jibala toola loo fi bonde bondalu yi di ko ponkal ponkal lu na la leer na manoo jote montagne yi ci li nga xamante ne nii mooy ak joolaay de mu lii nag kullu dhalika kaana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha fii lañu waroon wéral mu ne kullu zalika gis nga lépp fii nii li ñu fi tudd loolee mooy li ñu fi tudd fii nii depuis bi nga commencé di wax yi mu digle ndax fii daf fi boole mooy wa qadaa rabbuka ba léegi boo seetloo sa borom digal na digal na leen teg leen ci farataal ci yéen ngeen doxe ngeen jaamu ngeen bañ a jaamu ku dul moom borom bi tabaaraka wa taala ba fii ñu yem boo seetloo mooy ne daa suñu boroom daf fee boole ay digle ak ay tere léegi nag tere yooyu la ne kullu zalika ta bi mu ci mujje mooy ab tere la mujje mooy wala tamshi fil ardi maraha moom lañ gis léegi mu ne kullu zalika mooy mooy yàlla di bokkaale borom bi tabaraka wa taala waaye it lan di gëdd say waajur waaye wala tanharhuma loolu tekkiwuñ ko woon wala wala tan wala wala taqul uf wala mooy boobu aaya boobu mu tàmbale woon muy ñaar fukk beek ñett biñ koy tekki ndeke tan tanharhuma dañ ko sote mooy lan kon suñu borom dana woon wa qadaara sa borom daal dinay farataal ne yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaam yi ngir nga eggaleen ko allah ta'budu ngallawaay maa ngi leen di tere ngeen jaamu de illaa iyyaahu bu ngeen di jaamu na ngeen bu leen jaamu ku dul moom de wa bil waalidayni te si ngeen ñaari waajur ihsaana maa ngi leen ci dénk di leen ci digal li nga xam ne mooy rafetal de imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma bu dee ne daa am kenn ci ñoom ñaar koo xam ne moom dafa jote ak mag nga daal nekk koo xam ne dafa mage mu muy nga fekk muy dund aw kilahuma wala ñoom ñaar fala taqul lahuma uf bu leen wax bu leen wax waxi waaye waay waay góor gi na topp na waay ah waay yii yii kii yii dafa dépassé quoi wax yu salte yooyu nga xamante ne wax yu toro xalaate yooyu bu ko leen ko wax de wala tanharhuma te bu leen gëdd wala loolu waxuñu ko woon mais dañ ko tuddoon noonu mais waxuñu woon laaya bi wa qul lahuma qawlan karima te na nga wax ak ñoom wax joo xam ne wax ju tedd la kon mooy gis nga yooyu nga xam ne mooy tere shirk wa uquuqul waalidayn moo tax mooy tere nit ki muy daal di ñaawe jëme ci ay waajuram dañ a respecté loolu yëpp ay la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax waa ji nga mu yéegee ci minbar bi naan ay amin ko ko moo tax ngay doy ci kii bi naan amin amin amin mu ne Seydina Jibril da xam ne dafa fekk bokk na ci mooy ne waajoo xam ne ku tus na perte na koo xamante ni daa fekk ay ñaari waajuram nekk mag di dund mu dund ak ñoom te fexewul ba am seen ba am ngërëmu yàlla à travers ñoom kooku moom moom kutus na moom mu nee na ma ne ko amin kooku moom yàlla na kutus dal mu ne amin kon noonu la ne kon nag mooy yooyu yu bon yooyu bokkaale yàlla ñaawe say yaajur waaye tamit li nga xamante ne nii mooy nekk ci li nga xamante ne <clears throat> di yàq nekk yàq kat di pasar pasaree waaye tamit nekk koo xamante ne nii da ngay nekk koo xam ne ku nay la ci lu baax mais noonu la nayee ci wàllu joxe alal noonu la nayee ci wàllu jotam ak ak xam sax bu dee ku am la waaye noonu la teree yeneen yu bon yoo xam ne mooy di faat seen doom yi ndax ragaluk ñàkk loolu nag kenn du ne ah non ragaluk ñàkk la wax kon man dama koy faat parce que damay ragal li nga xam ne gàcce dañ naan mais c'est pareil nga naan lan dañoo tudd yi rek nga naan lan non bañ a boyew loolu yëpp xaraam nga naan damay bañ gàcce loolu koy benn la kon nag mu ngi noonu la ne wala li nga xamante ne mooy di jege li nga xam ne njaaloo yu bon yooyu ak tamit rey li nga xamante ne nii mooy bakkan boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom moo ko ñoŋal waaye di jege di laal di lekk di ndóof li nga xam ne mooy alaluy jirim yi kon nag yooyu ak tamit ngeen bañ nekk ñoo xamante ne nii di rëy rëylu ci kaw suuf mooy yu bon yi yépp mu fi tudd lii la naan kullu daalika yii nii yépp kaana nekk na de sayyi'uhu mooy gis nga lu ñaaw lay tukkee ci bu nekk ci ñoom ñii ñoom ñii mooy yu bon yi mu fi lim nii la fay tukkee bokkaale yàlla mooy suuxal nit mooy day day day suuxal nit day day mais da koy abîmer day yàq nit loolu mooy loolu li ñu tukkee ca bàkkaar ba lu bon loolu la nga xam ne moom la koy jëral lool de kaana nekk na sayyi'uhu lu bon ngay tukkee ci bàkkaar yu rëy lii ma leen tuddal le inda rabbika fa sa borom makruha sa borom ako koo bañ bul ne da koo sib de mukku tekkiwul sib mooy lu borom bi bañ la mbir la moo xam ne moom bañ la ba moo tax mu daal di leen ci ardu mooy zina la cay tukkee nga xamante ne yàq askan yi moo tax loolu fekk jaxase ñoo xamante ne waruñu war a bokk parce que bokkuñu kii moom dafa am doom ba pare yow wala jëkkër ji yow nga fexe ndaw si moom ëmb beneen ëmb ndax da foog am jëkkër ba pare di foo ak benn xaritam fële benn copain wam wala benn petit ami wam mu ëmb ci nag daal di koy jaarale ci biir comme si mooy ne waajee ko jur ndax waa ji de toute façon du soupçonné dañ naan ah moom de comme que ci la nekk kon doom ji mu am kii woo ko jur ndekete yoo keneen la léegi moom mu nekk foof di xëccoog nit ñi bu kooku génnee àddina léegi moom mu war a bokk ci miraas moo xamante ne daganu ko woon loolu lépp ak yeneeni problème yoo xam ne moo gën a yu koy jural mooy conséquences yooyu kullu daalika kaana sayyi'uhu mooy lu ñaaw loolu nga xam ne mooy génn ci gannaaw loolu le bàkkaar yi mu tudd fii ak yu ñaaw yi inda rabbika fa sa borom makruha ku ko bañ la ba moo tax mu daal di leen koy tere de daalika mu ne loolee lii ma fi tudd nag mimma awha ilayka rabbuk bokk na ci li nga xamante ne ni moom la la wax yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbuka sa borom min al hikmati ne moom la borom bi tabaaraka wa taala doon ko dotti doon ko ko sotti muy yi nga xamante ne ni waaraate yu rëy ak xam-xam yu xereña yu rëy yi wala tajal mu ko nag bul def ak am solo moom la ko ubbee wa qadaa rabbuka te moom la koy to mu ne wala tajal ma allah ilahan axar mu ne tajal wala tajal mel ni kuy wax ak yonent bi alayhi salatu wassalam te leer na ko ne moom manu nekk koo xam ne day bokkaale borom bi tabaraka wa taala waaye lool mu dee yow kilifaay nit ñépp muy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam gën lépp borom bi tabaaraka wa taala lépp lu mu bind moom lay adressé parole bi di wax ak moom mooy surtout ñun ñi ci ginnaaw ñun ñoo gën a tax muy wax ndax moom xam na ne moom moom loolu moom musal na ko manu koo dal c'est impossible moo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaye comme que moom lañ koy wax kilifa gi lañ koy wax borom bi ne ko lii bu ko def kon nag ñi suuf. taxul ñuy wax ñoom lañ gi gën a jumla kon mu ne walaa taja walaa ma mu ne walaa tajal bul def mu ko ci jaamu gi ngay jaamu ma Allahi ak borom bi tabaraka wa taala jaamu ji ngay boole bu jaamu sa borom bu ko boole ilaahan yàlla aaxara moo xam ab moo xam ab jinne moo xam ab système la moo xam sax buñ ne sax bu sell la lu kooku sax bu la jaral ndax boo ko defee lan moo lay lan moo la ci di fekk fa tulqaa dees na la sànni bu boobaa fii jahannama ca biir jahannama nag maluma mooy nga nekk koo xam ne nag mooy dañ koy dañ dam na nekk waajoo xamante ne nii dañ koy ŋàññ fa nga xamante ne nii fa la ne mooy biir sa jahannama bu fa nee dañ ko fay ŋàññ madhura mooy ŋàññ boppam ba pare nit ñi di ko ŋàññ mu nekk ko ŋàññulu madhura mu nekk koo xam ne ku ñu dàq la ci pii yàlla yeg yërmande borom bi tabaraka wa taala ak këru yërmandeem nga nga xam ne moom lay terale jaamam yëllëg di aljana mu ne afa asfaakum rabbukum bil baniin mu ne yéen nag yéefér Quraysh yi nag ginnaaw lii lépp ma leeral nag kaay ma laaj leen afa asfaakum moo tax borom bi daal daf leen a jagel jagleel daal daal di tànn jagleel leen rabbukum yéen seen borom tabaaraka wa taala bil baniina ci doom yu góor yi daal moom borom bi daal di leen koy jagleel daal wattaxata kantaa moom borom ni tabaaraka wa taala moom mu jàppe minal malaa'ikati ci malaakaam yu teddi alayhim salaatu wassalaam inaasa def leen ay jigéen innakum dëgg-dëgg yéen waa Quraysh de la taquluuna ak ñi mel nii yéen ci yéefaru Quraysh yi yéefaru arab la taquluuna na waat naa ne yéen a ngi wax qawlan wax joo xamante ne nii azima wax ju màgg màgg màgg la ci kéefér boo xamante ne ba ngeen nee borom bi bon am nay dooma gis nga malaakaam yoo yële muy liggéey loo alhamdulillah ñoom du ñu dara dul ay doomam wal iyaadu billah suñu borom nag loolu la leen di laaj ne leen waaye yéen daal borom bi daal yéen ndax ñoom wa iza bushira ahaduhum voilà bii paase dañ ne woon suuratul kii gisoon nañ saar boobu non saar boobu gisaguñu ko fiñ bi laay bi ñu gisoon moo doon que saar boobu mooy saar bi topp ci bii suuratul nahl li la doon wax foofule wa iza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu wa huwa kadhim suuratu zukhruf mooy wa iza bushira ahaduhum bil untha non wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu wala nooy moom wa idha daraba wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan moom kenn ci yéefar Quraysh yi de moom bu ñu ko bégalee ci li nga xam ne kat moom lay sandal borom bi tabaaraka wa taala mooy moom nee na borom bi moom moo moom doomu jigéen yi léegi moom buñ ne ko quoi yow borom bi bi leen bind ah, moom moo moom jigéen ñi nga xam ne moom bëgguñu ko ñoom nag ay góor lañ bëgg nag bu ñu leen ne am ngeen doom la ñuy askane la borom di tabaaraka wa taala bu jigéen ñoom ñu mer di ñàngal di kii bëgg ko faat après léegi nag suñu borom nag loolu lay wax ne waa yéen daal borom bi daal moo leen tànnal daal doom yu góor yi jox leen.